a'uuzu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim Abul Mahaamidi alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi Masaalikul Jinaan fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu anhuma wa tarkuka tawbata xawfa an ta'ud ila almaasi kaydu iblis almaride mu ne wa tarkuka tawbata bàyyi gooy bàyyi tuub nelu tax xawfa an ta'ud ndax nee nga dangaa ragala dellu ilal maasi ca bàkkaar ya tax nga war leen tuub bàkkaar tax nga war a tuub sa boroom ragal goo <laughs> ragal ne du tuub parce dama ciy ragal a dellu mu ne loolu kaydu iblis al marid loolu pexem iblis mi nga xam ne moom lañ dàq ci xéewalu borom de yërmande borom bi la moo la koy wax de ko déglu mu ne wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal afdalu mooy wal ilmu xam sama mbokk yow sama mbokku diine yow mi nga xam ne ñoo bokkul islaam waaw ndax innamal mu'minuuna ixwa suñu borooma ne innama dëgg-dëgg al mu'minuuna way ngëm yàlla yi dong ixwa ñooy ay mbokk kon mu ne ko yow sama mbokk mi xamal ne al ilmu gis nga xam-xam afdalu moo gën a tedd moo gën a màgg lépp loo gis moo gën lépp te moo gën lan rawatina minal amal moo gën jëf joo xam ne xam-xam jiitu ko xam kese moo gën jëf joo xamante ne nii la ko laytaayal la ko soutenir la nekk cosaanam du xam-xam déedéet loolu xam-xam kese ko gën xam-xam moo gën jëf joo xam ne àndul xam-xam mu ne wa ussuhu te xam-xam ci boppam mais mooy fondement wu jëf jëf ju baax joo gis ju ne daa fekk xam-xam moo ko jiitu moo nekk fondement ya moo ko téye te moo koy lal te ci moom lay jóge ngir mën a samp mooy keno yi wa ussuhu kon nag fa faasa tonawu na fa faasa gañe na man lahu xasal ka nga xamante ne moom suñu boroom may na ko mu dal di jote xam-xam kooku gañe na waaw xatta xaj yi sax xaj bi ci gën a tedd mooy bi jàng moo tax yonent bi alayhi salaam ne woon Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa idaa arsalta kalbaka al-mu'allam wa dhakarta isma Allahi alayhi bu la jàppalee fa kul waaw xattaa ke xaj yi sax ami mooy xaj bi am xam-xam bokkul ak xaj bi nga xam ne amul xam-xam tellement xam-xam dafa màgg kon nag fa faasa gañe na mu ne ko boo yónnee voilà sëy na adi benn ndongo yeneen mi alei satu salaam boo xam ne doon def la chasse <laughs> doon rëbbu mu ñëw di ko ci laaj <laughs> na ko noonu Seydina Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu laaj na ko yu mel noonu la mu ne ko boo yónnee sa xaj bi nga xam ne da ko jàngal moo tax suñu boroom ne mukka xaj ya nga xam ne mukallabiin tu'allimuunahunna mimmaa 'allamakumullah waaw ay xaj yoo xam ne dangeen leen di xamal li leen boroom bi xamal mooy nga xamal leen dresser leen ba nga xam ne ci la ñuy mën a dem boo nee bobi bismillah bobi daal di mën a tëb daal di mën a jàpp la nga xamante ne <laughs> mooy rëbbuma boobu nga mën a lekk burul boobu rek mooy loolu mënu la nekk voilà waaw <coughs> kon nag mu ne kon xam-xam moo gën a tedd li nga xam ne mooy jëf ju àndul ak moom de te mooy kenoon kon nag tonowu na gaña na ka nga xam ne moo am xam-xam mu ne mu ne walaakinnama samaruhu kannafi fi amalin bihi fakun dal jam'i mu ne laakinnama waaye samaruhu meññeefu xam-xam ndax xam rek xam-xam darul objectif maa naa xam kese toog déedéet day ànd ak jëf moo tax mu ne laakinnama waaye dëgg-dëgg samaruhu la nga xamante nii mooy meññeef xam xam-xam naf'i naka noon njariñu xam-xam fii amali bihi te jëfee xam-xam ba nga am foofule la njariñ la di njariñal xam-xam di feeñe waaye meññee fu xam-xam foofu lay génnee waaw mu ne kon fa kun zal jamaa kon nekkal kuy dajale xam-xam ak jëfe xam-xam waaw di jëf-jëf yoo xam ne xam-xam a lal moo tax nañ leen jëf nii rek ñépp a ngi jëf loolu du waxu dara wax nañ la nit ñi nag dañoo wute ki nga xam ne mu muqallid la moom day day day toppaate kooku garaawul na seet koo xam ne moo moom la moom la diineem doy na ko te tamit boroom xam-xam yi d'accord nañ ne kii <laughs> sell na kon nekkal yow ki nga xam ne dal jam'i da ngay dajale xam-xam waaye dangay ngay jafale da ngay daja ciy boole jëkk xam-xam bi nga xam te yàlla tax mu ne qaliluhu bil ilmi aktharu thawaab min al kathiri ma'a jahlin lartiyaab mu ne qaliluhu la néew ca xam-xam bil ilmi mooy jëf ju néew bil ilmi jëf joo xam ne dafa néew bil ilmi waaye xam-xam moo ko lal mooy yow da ngaa xam ba pare di def aktharu moo ëpp thawaab ab payo moo ëpp yool mooy jëf-jëf ju tuuti joo xam ne xam a ko lal moo ëpp yool minal kasiiri ci jëf joo xam ne dafa bari waaye maa jëhlin ànd ko gu réer lartigaab amul lu ñuy sikki sàkka ci wax jii ma wax man Bamba radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw lii <laughs> xam nga moom lañ daan la qualité moo gën quantité bu àndul ak qualité waaw qualité bu tuuti moo gën lu bari loo xam ne quantité bu bari te àndul ak qualité kon la néew ci jëf ànd ak xam-xam te xam-xam lal ko aksaru sawaab moo ëpp yiiw moo tax yonent bi saab lool kon li gën ci jëf yi mooy bi gën a sax wa in qall même bu dee dafa tuuti ndax dafa ànd ak kooku matal na lépp même tuutee sax ci addi mu hóol gën a sax wa in qalla même bu dee dafa néew ndax loolu moo ëpp yool li nga xam ne dafa bari ànd akuk réer boobu sax doo ci am dara waaw wara mu ne naafi'uhu lay nga xam ne mooy jariñ ña ca xam-xam xam-xam biy jariñ alladhi mooy bi nga xam ne alfata cam si di waaji di nit ki ta'allama daf koo jàng ngir lan lillaahi ngir borom bi rek tabaaraka wa ta'ala jalla màgg na wahdahu moom dong wa allamaata mooy ki xamale waaw ta wala cam si xam la la la nga xam ne moo am njariñ ca xam mooy li mu jàng ta'allama lillaahi jalla wahdahu waaye moom cam si di ko jàngale te yàlla tax waaw ndax xam-xam premièrement mooy ma xam ndax borom bi moo ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama innama dëgg-dëgg yaxsha allaha ñiy ragal yàlla di ragal yàlla dëgg-dëgg min ibadihi ci jaamam yi al ulama u mooy boroom xam-xam yi waaw kon nag lay njariñ ca xam-xam mooy li nga xam ne cam si da koy jàng ngir yàlla moom dong mi kawe mi waaye bu koy jàngale ngir yàlla dong léegi nag mu lay wax nag façon xam-xam yi nga xam ne nag ñoo baaxul mooy façon yéene yu bon yaa ngi laama tullima mira aw wariya awil mubahata bihi faltadriya kon mu ne laa déet maa bi nga xamante ne tuullima dañ koy jàng miraan ngir werante waaw xam-xam boo xam ne boroom utu ko lurul ngir di werante rek waaw wariyaa an ak bëgg gis leen ma waaw awil mubaahata wala mu nekk ci di gondi nit ñeeka di ci puukari wante non man sa xam-xam laa je vais chercher sa xam-xam parce que seetlu naa ne addina bi boo amul sa xam-xam laa boo amul xam-xam non tey ñoom problème non je vais cravacher tey gars yi am problème mu ne boobu baaxul awil mubahata bihi di ci njëkkalante di di di puukare wonte di jaay ne sawaay masala bi màg ko gën xam mu ne fal tadriya na nga xam lii ma la wax ko takk kon na xam naa dañuy yem noonu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika